a'uuzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci ghazwatu Mu'ta gisoon nañu ñu ngi woon fi xare bi tàmbale ba comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ne un ne Zayd ibn Haarisa ala nnaas fa in usiba fa Jaafar ibn Abd Jaafar ibn Abi Taalib ala nnaas fa in usiba Jaafarun fa Abdullahi ibn Rawaahata ala nnaas mu ne kiy jiite arme bi mooy seydina zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne bu ñu ko faatee ki koy remplacer mooy seydina jaafar di cousin wam ibni abi taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne bu ñu ko gañee moom bu ñu ko faatee moom seydina jaafar fa abdullahi ibnu rawaxata ala nnaas seydina abdullah ibnu rawaxa mooy jiite nit ñi radiyallahu taala an saxaabati rasulillah afdalu salaatu wassalaam gisoon nañu ne xare bi tàmbali woon na jullit ñi trois mille personnes lañu woon Hiraql di Qaysar ànd ak ci soldats romains yi cent mille personnes arab yi nga xam ne ñooy ay satellitam ay alliés yi nekk foofu te ñi nga xam ne moo leen mooy seen kilifa te Malik ibn Zafil jiite woon leen ci waa Laxm waa Juzaam ak waa Qayn ak waa Bahra ak waa Bali ñoomit ñu indi nombre bu toll ni li Qaysar mobilisé muy cent mille boo boole leen ñoom ñépp ñuy deux mille saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk trois mille gisoon nañ ne le nombre bu doon ne nombre képp la fii danga naan fii moom xare amu fi tudd leen ko leneen waaye lii du xare waaye nag ñii ñooy ñi nga xam ne li leen doon yëngal mooy imaanuhum billaahi azza wa seen ngëm yàlla gu amul benn sikki sàkka bu amul benn loo xam ne déng-déng moo leen doon yëngal moo tax keroog ba ñuy laaj naan nu ñuy def ak nombre bi seydinaa Abdullah ibn Rawaha jël kàddu gi wax leen waxam joo jële nga xam ne gisoon nañ ko yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon Seydina ah, Zayd radiyallahu moom lañ njëkk a faat comme niñ ko gise woon ginnaaw gi ñu faat Seydina Jaafar ibn Abi Taalib kom ni nga xamante ne noonu la imaam Ibn Hisham rahmatullah waxoon mu ne woon moom nettali na ko koo xam ne am na ci moom kóolute ci boroom xam-xam yi muy sanadun da'if kene seydina jaafar ibn abi taalibin keroog radiyallahu taala anhu dafa téye drapo bi di xare ñu daldi dog li nga xam ne mooy loxo ndejoor bi mu jàpp drapeau bi ak ñi nga xam ne mooy loxo càmmoñ bi ñu daldi koy dog mu daldi koy kepp ci diggante mbagg yi li ko dese ba ni ñu ko reyee fekk mu ngi am 33 ans Allahu akbar suñu boroom remplacer ko ñaari loxom yooyu ñu dagg ak ñaari janaaxayni fil jannati yatiiru bihima haythu shaa muy euh remplacer ko ak ñaari laaf yoo xam ne moom lay naawe biir aljana nu mu ko neexe xam nga loolu imaam ibn hisham moo ko soloo woon moo ko wax ne wa xaddatani man athiqu bi gis nañ ne rek mu nettali anna jaafar ibn abi taalibin mu nekk loo xam ne sanaduhu da'if waaye imaam alxaakim an yi soloo na ko ci al-Mustadrak rahmatullah alayhi bi mu ko soloowe nag waxu ci dara naka noonu imaam at-Tabaraniyu soloo na ko ci ñaari càllalay boo xam ne benn bi dafa xasan voilà kene Seydina Jaafar noonu lañ ko faate imaam al-Haythami ne benn càllale bi ci ñaari càllale imaam at-Tabaraniyu raxmatullaahi alayhima moom daal dinay xasan comme ni mu ko waxam imaam al-Haythami ci Majma'u Zawaa'id moom raxmatullaahi alayhi ci saxiixu imaamul buxaari yi comme ni ñu ko waxe woon rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama sayyiduna jaafar bin abi taalib radiyallahu taala anhu wa arda ñu ngi ko defoon ba ca gàddaay ga ca discours am ba ak xabasha ca ca ak annajaashi ashama rahmatullah alayhi foofu lañ defoon tarjamaam tuddoon nañu lii sayyiduna imaam muhammad ibn ismaayil al buxaari radiyallahu anhu mu daldi solo ci saxiix bi xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci seydina abdallah ibnu omar nga xam ne moom bu ma soon gis doomi seydina jaafar yi di leen nuyu da leen doon na assalaamu aleyka yabna dhil janahayn te lool mu ngi ci saxiix imaamul buxaari raxmatullah imaam ibn abdallah ibnu omar ibnu alxataab radiyallahu taala bu masoon a gis kenn ci doomu seydinaa jaafar di ko nuyu da ko doon wax naan ko maa ngi lay nuyu yàlla na jàmm nekk ci yow doomu boroom ñaari laaf yi te loolu day gën a dëgëral lii rawatina buñ gisee ne benn ci sanadu imaam at-Tabarani sanaduhu xasan kama qaala al imaamul Haythami fil majma' kon noonu la génn àddina moom ginnaaw seydina zeyd bn xaarisa seydina jaafar bn abi taalib imaam ibn isxaaq ñu wara a kon foofu lañ yemar mu des ñetteel dinañu ñëw bu xare bi jeexee nan lañ leen di trouver ñoom ñii wala surtout moom seydina jaafar comme ni nga xam ne noonu la ko seydina abdallah ibn umar dal di soloowe rapporté mu nekk saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah aley kon ginnaaw kon bi nga xam ne ci lañu faat sayyiduna Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaye daal faat ki nga xamante ne nii ki ko topp di sayyidina Jaafar ibn Abi Taalib daal di jël drapeau bi moom itam ñu daldi di koy faat comme ni alayhi salaatu wassalaam waxe keneen ki nga xamante ne nii moo jël drapeau mooy ki nga xamante ne mooy ki ci tegu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam tabboon ko ne doom bu doon après jaafar fa abdullah ibnu rawaxa ala nnaas loolu nag lañu imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullahi alayhi wa an abiihi di nettali mu ne wa xaddatani yaxya bnu abbaad ibni abdillahi bni zubayr an abiihi abbaad annahu qaal xaddatani abi alladi ardacani wa kaana axada bani murrata bni awf kon imaam ibni isxaaq raxmatullahi alayhi mu jële nett di continuer nettali bi ci même càll la bi nga xam ne lañu nettalee li nga xam ne mooy faatu sayyidina jaafar bini abi taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne kon wa xaddatanii nettali na ma ba léegi yaxyaa ibni abbaad sama sëriñ di yaxyaa di doomi abbaad abbaad boobu di doomi abdillah abdillah boobu di doomi azzubayr ibn al-awwaam radiyallahu taala an ali zubayr an abiihi mu jële ci baayam di abbaad qaala moom mu ne xaddatanii nettali na ma abii sama baay bi nga xamante ne ni alladi arda'anii sama baay bi nga xamante ne moom la ma nàmpal mooy ci soowu soxnam laa nàmpe mu ne wa kaanata moom sama baay boobale di baay père de lait xaw ma nu ngeen parent de lait xaw nu ngeen koy mu ne moom dafa newoon ahada bani murrata murrata ibn awf kenn la woon ci waa bani murra waa kër murra bini awfin di doomi awf mu ne wa kaanata moom dafa newoon fi tilka al ghazwati ghazwati fekke woon na li nga xamante ne mooy ghazwatu muuta foog naa defoon nañu taxriiju xadiis bii nii waxoon nañ la imaam abu daawud sijistaaniyu raxmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye naka noonu indi na ko boroom majma'u zawaayid moom daal dina koy indi moom it boroom ab boroom xilyatul awliyaa di imaam abu nu'aymin al-asbahaaniyu raxmatullahi alayhi daal dina koy solo ci xadiis boo xam ne sanad bi nag sanad boo xam ne bu wér la muy sanadu imaam ibn isxaaq ibni yasaar raxmatullaahi alayhi ci moom la jaar kon lan la wax moom te tamit imaam al-Haythami comme niñ la ko waxe tudd na ko ci majma'u zawaayid mu ne rawaahu tabaraaniyu wa rijaaluhu thiqaat mu ne rawaahu soloona ko tabaraaniyu imaamu tabaraaniyu wa rijaaluhu góori càllale bi thiqaatun ñu wóor lañu kon ana lan la Seyyidina Abbaad doon la ko bàyyi bi ko nàmpal daldi nettali mu ne fa lamma qutila Ja'faru axada Abdullahi ibnu Rawaaha ar-raayata thumma taqaddama biha mu ne fa lamma qutila Ja'far bi nga xamante ne ci lañu faat ba léegi ñu ngi kon ci toolu xare wu Mu'ta Hiraql mu ci champ de bi di le grand César de l'empire byzantin romain byzantin ak ses satellites min al arab wa junuudu ruumi hawla wal muslimuuna amaamahum wa qad wa qad hamiya al watiis allahu akbar wa qutila wa qutila qaaidul muslimiina seydina Zayd ibn Haarisa thumma al qaa'idu thaani seydina jaafar wa axada raayata alqaa'idu thaalith wa huwa abdullah ibn rawaha radiyallahu taala anhu mu ne kon fa lamma qutila jaafaru bi nga xam ne ci lañu faat seydina jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu axada ci la jële abdullah ibn rawaha seydina abdullah ibn rawaha daal di jël ar raayata li nga xam ne mooy raaya wi mooy drapeau bi thumma taqaddama biha mu avancé wa huwa ala farasihi mu ngi woon nag ci kaw fasam waaw fa ja'ala yastanzilu nafsa wa yataraddadu ba'da taraddud muy faire le avancer ndax dee du loo xam ne dafa yomb noonu de mooy muy forse boppam ngir dugg ci biir xare bi waaw dugg fi nga xam ne fala fala mbir mi gën a tare fala fala xare bi gën jafe fa nga xam ne fala taalub xare bi jafe jëppéet muy puus boppam ci loolu waaye mu gis ne mel ni bakkanam daal bu xawee euh, avancé it mel day am genre genre genre genre xaw a xaw a daal bañ a avancé lenn ci déng-déng summa qaala mu ne moom seydina abdullah ibn rawah al ansaari radiyallahu anhu aqsamtu ya nafsu la tanzilanna la tanzilanna aw la tukrahinna in ajlaba nnaasu wa shadduranna maa li araaki takrahina aljanna qad taalamaa qad kunti mutma'inna hal anti illaa nutfatun fi shanna loolu la doon mu ne aqsamtu yaa nafsu la tanzilanna mu ne aqsamtu maa ngi wat yaa nafsu yow sama bakkan bi wat naa ci borom bi ne la tanzilan na di nga wàcc ci toolu xare bi di ci di nga ci gën a nag fa mbir yee gën jafe waaw fa mbir yee gina a takke xare ba di fa dem way lu may avancer gis ngay xaw a réticent la tanzilan na wat naa ci yàlla ne di wàcc ci champ de aw la tukrahinna wala dinaa la ci forcer ba nga dum ci biir waaw amoo choix in ajlaba an-naasu wa shaddu rannama araaki takrahina al-janna jamono ji nga xam ne ci la nit yuuxoo di dajaloo nga dégg seen yuuxu yi mel ni yuuxu mel ni kuy jooy ndax xare bu tar waaw ci jamono jooju ma gis la ma lan moo xew ba araaki ma lay gis sama bakkan takrahiinal janna ngay bañ dugg aljana te foofu la aljana ji ne soo la shahaada ma doon ñaan fala ne ngay bañ dem xat hmm. dëgg-dëgg taalamaa xat kunta mut ma xat kuntam kunti wat naa ci yàlla yàgg na nga nekk ci dal nekk ci nooflaay waay waaye ak gudd waay jamono ji nga nekk nekk ci nooflaay ba léegi faatoo goo ci toolu xare loolu lépp loolu lépp nooflaay laa ko tudde man man ni ibn Rawah lan moo tax tey aljana ji taxaw fee la ñuy jaas yi ñu ma jëkk sama ñaari jiit yi faat nañ leen yow man ma des ci nga nekk fi di di di am taraddud di am ay dengi dengi ci yëf mu way hal anti ndax yow nekkoo illaa nutfatan lu dul toqum ndox fii na boo xam ne dafa nekk ci ci defukaayu ndox boo xam ne bu fënëx la boo xam ne bu yàqu xanaa doo lool daa jar daa daa jar préserver bu toll noonu ah way léegi ñu ko këpp bu doon lool la buñ ko gam-gam leeg toq ndox bu nekk ci baag buy waaj yàqu mooy ne ca ca rot nga jëm kon nag loo yéex ana looy yéex yow sama bakkan bi yow sama yaram bëgg lu nooy fii ngay dem mu ne waqaala aydan mu daal li ciy teg ba léegi bi muy dugg ci biir mu ne yaa nafsu illaa taqtal illaa tuqtali tamuuti haadaa ximaamul mawti qad saliti wa ma tamannayti faqad utiiti in tafali fi'lahuma huditi mu ne yaa nafsu ba léegi mu ngi continuer moom seydina abdullah ibn rawaxata radiyallahu taala anhu wa arda mu ne yaa nafsu illaa taqtuli tamuuti mu ne ko hee yow sama bakkan bi ngay dengi dengi yëgal ma wax la illaa taqtuli buñ la rayul tamuuti dangay dee waaw mooy daw fii ak feneen a ci yem le résultat sera pareil tu seras mort laa moom mooy le le le résultat waaw moo tax la beneen waykat arab ba doon wax ta'addadat al asbaabu wal mawtu waahidun moom kay façon ni ngay deewe ak sabab yi ngay jaar ba dee rekk wute waaye dee moom il restera la mort la mort restera la mort noo ko mën di tëgge noo ko mën di formuler noo mën di def en tout cas di nga dee waaw dee moom di nga ko def ki dàqa daw moo tax léeg-léeg nit day daw jóge foo xam ne nee na foofu wóorul ndax ak dundam dem feneen foo xam ne jàpp ne moo gën a wóor far mu dem lam doon dal lam doon daw moo ko rey am na waaju ma ci déggoon temps yële ci ci ci info yi laa ko déggoon waaye yoo xam ne <laughs> mooy tubaab bu moom malchance lu ko tudde daanaka attentat yu mujjee am ci ci yu siiw yépp mu nga fa woon fekk na ko fa finalement ab attentat sax a ko rey waaw mooy mooy loolu la yële daa jotul bi mu jotee la ne fa la ko fauché mooy loo làqatu làqatu làqatu loo bañ bañ dee loo jàpp ci loo xam ne jàpp nga ne yow daal yaa ngi xool boo xëyee info yi ngay xool ak magasin yi ngay lire comment on fait pour avoir une longévité kese kese kese ngay xool waaw fu ñu dégg ñu naan temps yi foofu wóorul sax nga bañati faa dem ma ne dee man na laa fekk sa biir néeg dee soxlawul ngay génn ba ci arrêt bi mu lay faat ah qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un waxal yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne yatawaffakum dina leen faat jël seen bakkan yi kan malakul mawti malaakaam dee mi nga xam ne wukki la moom la suñu boroom daal di jël moom la leen moom la chargé wu ngir mu leen di rey yéen waaw te bu ngeen bu leen jëlee ci ci seen boroom ngeen di dellu qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum thumma turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaadati fa yunabbi'ukum bimaa suñu boroom nee na qul sayyidina muhammad sallallahu alayhi waxal gaa yi nga xam ne yépp yéeféer yi rawatina yéeféer yi ñooy cosaan bi yéeféer yi ñooy cosaan bi waaw la tajidan na li mu wax ne di nga fekk ñi gën a xër ci dund mooy yahud yi gaa yi nga xam ne ashraku ak yéeféer yi ak ñoo ci mooy ndax moom rek lañ am ñeeg moom rek lañ am surtout diine juif nga xam ne léegi ñoom dañoo bannir li nga xam ne mooy yowmal qiyaam ci yëf yi bu doon seen bu dee seen maam ya ñoo doon ragal loolu ñenn ci ñoom ndax ndax kàccoorte gi ñu newoon ci kaw suuf lan ngay xalaat ci nga am ne ñoom renouveler nañ mbir mi ba ne lool amatul moo tax dañuy xër ci dund gi waaw mooy ci ndax xam nañ ne lii rek lañ am suñu boroom ne xul Seydina Muhammad wax leen boroom gaa yi recherche la gène les les gènes les gènes de longévité waaw ñu naan gene boobu moom boo ko amee ay centenaire mais centenaire taxulaa doon longévité te boo mooywul di nga dund dund koo xam ne suñu borom dalay dellu ilaa ardalil umr waaw nga mujj yow comme liir ngay mujj dellu dootoo mën a defal dara sa bopp lu ne ñu la koy defal waxtaan woo nar a foo foo nar a agsi ñépp jóg xajal la eh moom nag say dafa tardé quoi si paa bi paa bi c'est que cent la moom ay waxi cent la lay wax quoi te ñun on est en 2045 quoi oh on est en 2050 non moom moom saa ay cent la lay wax ko waa ay 1900 cent mondiale la lay wax te non guerre de seconde guerre mondiale yooyu ñun on a dépassé ça quoi. daanaka moom rek a ci des ci ñi fi ñu ko mësoon a dund foo dem foo naa toog gaa yi doo mën a dem sax yow fu ñu la la fekk sax du kenn du jotaayoog yow lu dul ñi ñi tane kon qul waxal innal mawta alladhi tafirruuna min gis nga dee gi ngeen xam ne moom ngeen di daw fa innahu dëgg dëgg moom mu mulaaqiikum day dajeeg yéen mooy danga koy daw xamal ne dee boo dawee di ko daw jóge ci sud bi di dem ci noor bi mooy moom moom mu ngi ci nord bi di ñëw ci yow nga ne ah déet naa retourner dem ci sud bi fa nga retourner jublu fa foofu lay jóge nga jaar est dajeeg moom est nga jaar ouest dajeeg moom ouest nga yéeg ci kaw mu fekk la nga dajeeg moom ci kaw ngay wàcc nga fekk ko ci biir tunnel bi mu ne qul kon waxal innal mawta alladhi tafirruna minhu dee gi nga xam ne moom ngeen di daw fa innahu moom kum day daje gi yéen xoolal li borom bi wax <laughs> subhaanallah xam nga looy daw lu ne dafa da jàpp ne sa ginnaaw la ne loolu la ndax nit buy daw leen te loolu buusewul di ko topp mooy da koy gën a sori mais nag suñu borom ne ñoom li ñu jàpp di ko daw xamuñ dañoo xamul dee mulaa kii day dajeeg yow boo dawee cent mètres vif ci 4 secondes nga dajeek moom ca ca ca ca terminus ba bàyyi ko ca gannaaw di daw nga dem foofu fekkaat ko fa voilà summa na ginnaaw gi nag ñu delloo leen ilaa aalimil ghaybi wa shahaada ki nga xamante ne moo xam li nëbbu ak li nga xam ne mooy li ne fàng mooy li feeñ summa bu boobaa nag ginnaaw gi yu nabbiukum mu daal di leen xabaar bi maa kuntum ta'maluuna li ngeen nekk woon ci kaw suuf di ko fi jëf kon nag sama bakkan hé seydina abdallah ibnu rawaxa ne ko hé yaa nafsu illaa taqtul in lam taqtuli tuqtali tamuti ma ne bakkan sama bees la rayulit tamuti da ngay dee waaw illaa taqtuli illaa tuqtali tamuti suwaa buñ la rayul tamit ci teewlu xare tamuut yi da ngay dee ah anoo ah, da ngay dee hada ximaamul mawti qad saliti lii nag mooy dogalu dee ximaamul mawti dogalu dee wa ngi nattub yàlla lu mu dogaloon natt ko ne nii lay xewe moo taxaw nii te man am naa ci yaqin ne fii lay faatu kon nag jarul ngay dar du dëkk di di di ci sama bakkan tey ngay dee waaw ximaamul mawti qad saliti takk na waaw dogal ba tëb na takk na génn na dara mënut koo téye waaw tar na dina tar nag ndax dee du loo xam ne lu lu lu kaas bu neex naan la waaye noonu la demee wa ma tamannayti faqad utayti in taf'ali fi'lahuma huditi wa ma tamannayti li nga doon mébét ba nga nekkee fu nooy fa nekk biir Medina nekk ci sa biir mbokk di ñaan shahaada di ko xemmeem ah mais faqad u'titi jox nañ la ko buur yàlla indil na ko la ko nii ni léegi nag lenn laa lay yëgaleew sama bakkan xitaab ma'a nafsi Allahu akbar fi'lahuma hudiiti boo defee comme ñoom ñaar ni ñu def mu seydinaa Zayd ak Seydina Jaafar boo defee ni ñu def mooy dawuñu de al firaaru yawmu zahfi defuñu ko ci kabira bu rëy boobu bàkkaar bu mag boobu nga xam ne bokk na ci set bàkkaar yi nga xamante ni dañuy muur seen boroom naq leen ci biir mbugal waaw déedéet ñoom defuñu lool kon nag ni ñu def ba am shahaada boo defee ni ñoom hóodiiti di nga gindeeku yow sama sama bakkan moo tax riwaaya bi bi ne yuridu saaxibayhi zaydan wa jaafara ki mu jublu ñi mu jublu ci in taf'ali fi'lahuma hudiiti boo jëfee ni seen jëf des nañ la gindi te ki lay gindi mooy borom bi gindi la ila siraatin mustaqim ila siraatil janna ila siraati la mi nga xam ne moo lay gindi teg la ci yoonu aljana yoonu ngërëmu suñu borom subhaanahu wa mu ne ñaar ñooñ mu ngi ci jublu kan ñaari àndandoowam yi ñi nga xam ne ñoo ko jiitoon di seydinaa Zayd ak seydinaa Jaafar radiyallahu taala anhuma mu ne summa nazala léegi nag mu wàcc waaw ci toolu xare bi mu ne fa lamma nazala ataahu ibnu ammin la bi arqin min laxmin fa qaala shudda bi haadaa sulbak fa innaka qad laqiita fi ayaamika haadihi ma laqiit bi mu wàccee nag moom seydina Abdullah ibn Rawaaha radiyallahu taala anhu benn doomu ibnu am doomi bàyti xam andil ko benn dogu yàpp ne ko jàppal ci lii nga dëgërloo ci ndax ndax li nga daj fan yi dañ nga lu me ay coono ak xiif gu metti jàppal ci lii ci dogu yàpp wi nga nga dëgërloo ci ci biir xare bi am na ci riwaaya imaam al boo demee ci boroom subulul huda war rashaad fi siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallama mu nga foy tudd ne foofu ki mu wax ne fa lamma nazala ataahu ibnu umar bi arqin min lah fa qaala bi hadha sulbak fa innaka min fi ayaamika hadhihi ma laqiit foofu dane seydna abdullah ibn umar ibn al mooy ki nga xam ne moo ñëw jox ko dogu yàpp woo wale waaye bii mooy li gën a dëgër ndax lii xadiis bii bu wér la te bële moom ci càllalay ñoom imaam ibn Sa'd imaam al-Waaqidi la raxmatullaahi ala al mu ne kon fa axadahu min yadihi fantahasa minhu nahsa thumma sami'a al-hatmata fi nahiyati an fa qaal wa anta fi dunya mu jël dogu yàpp yi nangoo ko ci doomi bàyti xam boobule daldi ci mos màtt ko mooy ci bënu kanam yi mooy ni way téye yàpp di ko ñam noonu lekk ci xàmb ko ah bi mu ko xàmpee noonu mu dégg mu dégg fi nit ñi raj ak jaasi yeeg xeej yi di raj-rajloo ci côté bala ci xare bi mu ne way wa anta fi dunya mu ne yow yaa ibnu rawaxa yaa ngi ci àddina bi ba léegi bay lekk yàpp xaaral summa alqaahu min yadi summa axada sayfahu summa taqaddama fa qaatala xatta qutila radiyallahu anhu ci saa mu sànni lim yoroon waaw si saase mu daldi koy sànni yàpp woo wële dugg ci biir nit ñi daldi xare ba ni nga xam ne moom ci lañu koy faate moom seydina abdullah jël jaaseem fa taqaddama waaw mu daldi avancer ci xare bi dugg ci biir mbooloo mi ba ni nga xam ne fa qaatala mu xeex foofu xeex bu tar xatta qutila ba ni ñu koy faati ah ci noonu nag la seydina abdallah ibnu rawaxa génne àddina radiyallahu taala anhu wa ardaa maa la ko wax kon lu des ay na man man euh, nixtaara ar rasulu li yakunu umara al jaysh anañu ñoom ana ñi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi woon tànn ngir lan ngir ñu jiite armée yi wala comprendre li ma wax ayna Zayd ibn Haritha anhu wa ardaah qutil moom de nañu ko muy Seydina Zayd moom de faat nañu ko faat nañu ko wallahi faat nañu ko léegi kon kook mooy ku njëkk ki ayna Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom xutil Allahu akbar moom it xutil kenn moo mujjoon ayna ayna Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom it xutil moom it faat nañu ko ah léegi lan moo des hein ah léegi mu des nag euh, mooy kon ñépp faatu nañ ñu yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon yépp faatu nañ léegi nan la mujj bi ñu rey Seydina Zayd ibn euh, euh, Abdullah ibn Rawaha mu ne thumma axada raayata Thaabit ibn Aqram axu bani al-Ajlaan radiyallahu ta'ala anhu fa qaala yaa ma'shara al-muslimiin istalihuu istalihuu ala rajulin minkum qaalu anta qaala maa ana bi faa'il bi ñu faatee Seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu léegi kon ñépp jeex nañ ñu yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon ñépp faatu nañ bul fàtte ci riwaaye Seydina imaam al-Waaqidi bu nga xam ne bu da'if la dane yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na leen ne bu ñu faatee ñetteel bi ngeen xool seen biir koo xam ne moom ngeen gërëm waaye loolu wérul li wér mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam trois personnes kese la waxoon tegaatu ci keneen waxu leen après nu ngeen di def bi nga xam ne ci lañu faat Seydina Abdullah ibn ndax drapeau l'islam warula suuf mu ne thumma axada raaya ginnaaw gi mu jël drapeau bi ci saase Thabit ibn Aqram Seydina Thabit ibn Aqram di axu Banil Ajlan di mbokk waa Banil Ajlan moom nag moo doon Seydina Thabit la tuddoon ibn Aqrama ibn Sa'labata ibn Adi ibn al-Ajlan ibn Haritha ibn Dubay'ata ibn Haram ibn Ju'al ibn Jusham ibn Wadm ibn Zabyan ibn Hamim ibn Zuhl ibn Hani ibn Bali moom moo doon Saabit la tuddoon di doomu ku ñuy wax Aqram Aqram di doomu ku ñuy wax Sa'laba Sa'laba di doomi Adi Adi di doomi Ajlaan Ajlaan di doomi Xaarisa Xaarisa di doomi Dubay'a Dubay'a di doomi ku ñuy wax Xaraam Xaraam di doomi Ju'al Ju'al moomi di doomi Jusham Jusham di doomi Wadm Wadm di doomi Zabiyaan Zabiyaan di doomi Hamiim Hamiim di doomi Zuhl Zuhl di doomi Hani Hani moomu di doomi Bali moom nag moo tax a moom seydina Saabit ibn al-Aqram di albalawiyu ci ndax maamam boobu di bali albalawiyu thumma al-Ansaari radiyallahu taala anhu ndax seen lan la woon aliyewu lansaar yi la woon bokkul woon ci seen biir xaliifun lahum la woon Ah. moom nag imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi nee na bokkoon na ci waa ahlu Badr nee na bokkoon na ci ñi nga xam ne moom Seydina Saabit ibn al fekke na ñi nga xam fekke na Saabit ibn Aqram fekke na ghazwatu Badrin al-Kubra Allahu keroog bi nga xam ne ci la ghazwatu Mu'tani amee ci huitième année bi ci gàddaay alayhi salaatu wa salaam nga xam ne sariya la woon muy armée boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam demul woon ginnaaw bi mu leen désigné ne bu ñu reyee Seydina Jaafar euh, Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar mooy jiite bu ñu faatee Seydina Jaafar Seydina Abdullah ibn Rawaaha mooy jiite ñoom ñetti ñépp biñ leen faatoo biñ leen faatee kerook ci ghazwatu Mu'ta seen kanam mais géej géej armée géej lañ dajeel deux cent mille personnes ñoom ñu nekk trois mille bi ñu reyee seydina ki ci mujjoon seydina abdullah ibn rawaha imaam ibn isxaaq ci riwaayaam bi nga xam ne saxiix la comme ni imaam al-Haythami waxee ne rawaahu Tabaraani wa rijaaluhu thiqaat imaam at-Tabaraani moo ko solo góor ña nekk ca càllale ba wér nañ mu ne imaam Ibn Ishaaq rahmatullah alayhi sëriñam bi mooy ba ci ko ko nettali di Abbad baayam bi nga xam ne moo ko nàmpal ne ginnaaw loolu tama fekkoon na xare bi la wax mu ne fa qaa fa thumma axada raayata Thabit ibn Aqram axu Bani al-Ajlan bi ñu faatee Seydina Abdullah ibn Rawaha dernier des des dirigeants des des des des des des des commandants des commandants de guerre mu ne cas drapeau bi nekkoon moom axu mbokk waa banil ajlaan fa qaala mu ne yaa ma'shar al muslimiin ee eh, yéen mboolem jullit ñi voilà ee eh, yéen boroom mbooloom ah mbooloom jullit ñi xam nga Seydina Saabit ibn Aqram bi keroog moom la ci riwaaye bu da'if boobu bu Seydina Abdallah eh, kii eh, imaam ibn eh, Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi di imaam al moom la ne woon keroog bi nga xam ne ci lañu gis romains yi nekk ak seeni satelit seeni alliés ci arab yi ñu nekk deux cent en face de ñu ñun ñu nekk trois mille ñu nekk fa di xalaat ne dañuy yónnee ci yonent bi alayhi salaatu salaam wala déet ngir ngir lan ngir ñu wax ak moom soo mu yónnee ñu renfort wala boog lu mu ñu digal ñu def ba Seydina Zayd ibn Haarisa jóg non Seydina Abdallah ibn Rawaha jóg daal di leen soññ ne leen xeexu ñoom ñu nit ñi ndax ndax ndax bariwaay ndax yooyu non. wala armée yu ñu am waaye suñu ngëm yàlla gi ñu ngëm yàlla lislaam bi nga xam ne moom lañu suñu boroom terale lool la ñuy xeex ak ñoom ñépp d'accord ci li wax ne kon ñu yónnee fenn noonu la ñuy xuuse ci xare bi Seydina xam nga Abdal Seydina kii da ne Seydina kii nu mu tudd Abdallah ibn Rawaha Euh, kii say abu saydna abu hurayra radiyallahu dafa wax ci xadis boo xam ne imam al-Waaqidi moo ko soloo bi sanad da'if mu nekk roog saydna Saabit ibn Aqram dane ma yow abu hurayra radiyallahu ne ko ñi nga gis dañoo bari de ndax saydna abu hurayra ne dañoo gis nit ñoo xam ne armée boo xam ne laa xibala lahum bi mais mais mais gars yi am gé mais ñii kenn mënu leen dékku ndax bari waay nee na Seydina Saabit ibn Aqram ne ma innaka lam tashhad lam tashhad maana Badr ne ko yow Abu Hurayra fekkewoo Badar de mu ne ko waaw fekkewu ko de mu ne ko inna lam nunsar bil kasra ñun du bari waaye lañ ñuy suñu boroom di dimbalee ndax bu doon lool képp la Badar kon ñun ñépp lañuy faat ndax kuffaaru Quraysh yi ñoo ñu triplé woon te teewul suñu boroom ñun la mujj jox ngañaay moom Seydina Saabit ibn Aqram bii la woon keroon nag bi nga xam ne ci la xare bi tàmbale kon ñu rey ñetti ñépp mu këf mu jël drapeau bi mu ne leen yaa ma'sharal muslimiin ee eh yéen mboolem julli ni ci toolu xare bi mu yuuxu ca kaw ee eh yéen mboolem julli ni istalihu ala rajulin minkum dëppoo leen ci kenn koo xam ne moom ngeen di jox drapeau bi ndax Seydina Abdullah ibn Rawaha le dernier ki yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne bu jël moom mooy mujj jël drapeau bi faat nañu ko kon nag man këf naa drapeau bi léegi seet leen seen biir kan ngeen koy jox dëppoo leen benn góor mu daal di leen jiite ñu jox ko drapo bi xaalu ñunam ñu waxandoo ko ci benn baat ne ko anta ne ko gërëm nañ la yow jëlal drapo bi comme que téye nga ko téye ko yaa jiite drapeau bi mu ne leen maa ana bi fa'il amuk ah, ah mukk mukk mukk non man duma ko jël man juma ko jël moo am na ci beneen riwaay dane man jëluma ko lu dul jox leen ko ngeen seet koo xam ne moom moo koy jël mu ne fastalaxa nnaasu ala xaalid ibn al walid radiyallahu anhu sayfullahi al léegi nag nit ñi Euh, daldi euh, euh, daldi dëppoo ci ne léegi nañ ko jox Seydina Xaalid ibnul Walid nañu jox drapeau bi Seydina xaalit ibnul Walid ah <laughs> loolu lañ d'accord am na ci beneen riwaay boo xam ne moom dane bi ma ko jëlee drapeau bi dama koo jox Seydina Xaalid ibnul Walid mu ne ma man duma ko jël ah mukk ne ko yow yaa ma njëkk ci lislaam gis nga niñ doon respecté ku koo xam ne moo la njëkk ci lislaam mooy man góor gi li muy moo ma mag deux ans moo ma une semaine mais moo ma njëkk ci lislaam bu dee ne ci la juddoo loolu dafa koy damay am respect envers ak nu ma man bi nekk nu ma mën a toll xam nga Seydina Xaalid ibn Walid moo gin a siiw fopp Seydina Saabit ibn Aqram waaye nee na bi ma jëlee drapeau bi jox ko Xaalid ibn Walid mu ne ma man Xaalid du ma jël drapeau bi yow yaa ma njëkk ci lislaam te yaa ma ci antami mooy ci waa banaar nga bokk te yow yaa ma njëkk ci lislaam yaa ma gin a ëpp ngëneel kon téye ko mu ne ko man jëluma ko lu dul pour yow bi ma ko jëlee yow laa xalaat waaw yow laa xalaat léegi daal bu ñu ñëwaatee ci riwaay imaam ibn Ishaq bi rahmatullah alayhi ñu daal di koy jox drapeau bi moom Seydina Xaalid ginnaaw bi nit ñépp d'accord ne nañ ko jox Xaalid fastalaxa nnaasu ala Xaalid ibn al-Walid ñépp d'accord ci Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne nag fa lamma axada raayata daafa'a al-qawma wa xaasha bihim thumma nxaaza wa nxiiza anhu xatta nsarafa binnaas loo loo loo seydna xaalid radiyallahu taala an xaalid ibn al walid ah, maa la ko wax mu ne bi nga xamante ne nii ci la jox raaya gi Seydina Xaalid ibn al-Walid mu jël ko nit ñi d'accord ci moom mu ne daafa al léegi nag muy def xam na ne gaa yi leen ëpp foofu Seydina Xaalid bul fàtte c'était le plus grand stratège de guerre de l'époque bul fàtte ne Uhud moo tax retournement de situation bi kuffaar yi yenu yenu ngañaay la ca biti mu xam ne ñii bari nañ bari goo xam ne songu leen noonu mooy ñun ñooy jeex mais ñoom duñu jeex dafa al qawma léegi nag muy defendre nit ñi mooy li muy fexe mooy le moyen de avoir moyen de perte possible léegi nag ci défensive la ne wa haasha bihim mooy mu xaw a wengaloog ñoom jaar ci benn côté waaw mooy mu jël benn boor comme si euh, euh, euh, pas ñu ñu ñu frontal dugg gaay frontalement wala ñuy battre en retraite ànd ñun ñëpp mais dañuy xaw a def benn gauche jaar benn côté waxaasha bihim summan xaasa wan xiis waaw mu teg benn tactique boo xam ne pour battre en retraite am na ci yenn riwaay yu ne ni mu def dafa dafa am ñu mu ñu ñu mu ginnaawal ci ginnaaw ne nag bu xare bi kiiwee bu ñu kii rek dangeen di jekki ñëw bu ko defee ñi nekk ci kanam xaw a wu yéen ngeen agsi ñu koy def noonu bi muy def noonu nag romains yi dañoo foogoon ne sawaay dañoo gaa yi dañoo laaj renfort ndax ñiñ doon xeexal léegi nii waxoon nañ la xeex yi nag du dañuy xeex commencer quatre heures ba quatre heures te suba mooy dañuy xeex di replier woog loolu ak yooyu di jël ay kii mais bi ñu songantee ñu gis ne ñii nii gaa yooyu wu ñeneen ñëwaat ñu bees gaa jàpp ne eh ñii dañoo am renfort affaire bi tamit dugal ak tiitaange ci biir romain yi moom ci ci ci ci ci situation ba mu fexe battre en retraite delloo nit ñi sum hatta sarafa bin nas ba ni nga xam ne ci lay dëppe ak nit ñi yóbbu leen madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dinañu ñëw ci continuer bi waaye man huwa Thabit ibn Aqram Seydina Thabit ibn Aqram bi imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Isaaba nee na non seulement fekk na Badr comme liñ la wax sànq waaye wa Uhudan fekk na si ghazwatu wal xandaqa fekke na gazwatul xandaq di al ahzaab wal mashaahida kullaha fekke na xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp yépp yépp ma rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam kon fekke na xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp ak moom Allahu akbar ndaw jaloore ndaw jaloore fekke na tamit ci xilaafaay Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu moom Seydina Thabit ibn Aqram radiyallahu anhu génnoon na ànd ak Seydina Xaalid ibn al-Walid mi ma jox drapeau bi fii pour wax la li la Seydina Abdallah ibn Rawaha doon wax sànk mooy dëgg mooy dee du ci xare rekk ngay deewee du daw dee mooy tax nga rëcc yaa nafsu illaa tuqtali in laa tuqtali tamuuti booñ la rayuli dinga dee keroog li xare bay tàng ñoog romee yi mu'ta moom faatuwul foofu ba dundu na fekke yeneen jataay yi xare yi yonent ma lay saar sax ay Tabuuk ak yépp demoon na moom Seydina Thabit ibn Aqram radiyallahu ta'ala an keroog bi nga xam ne ci la Siddiqul Akbar Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu taale xare yi ridda ñi nga xam ne noonu dootuñ waaye yow joxe azaka fan Abu Bakr mukk yonent bi alayhi salaatu salaam lañ amaloon affaire c'est fini jeex na jeex na amuñu affaire ak keneen jeex na léegi mu comme niñ gisoon bi ñuy def tarjama Seydina Xaalid ibn Walid moo newoon le semga le chef d'état général le chef d'état major général des armées bu doon comme niñ koy woowee tey du de siddiqul umma radiyallahu taala anhu keroog bi muy dem ci xare yooyu moom Seydina Zayd euh, Thabit ibn Aqram génnoon na ak Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu dem ci yooyu waaw ah moom nag bi Ibn Ishaq mu ngi nettali keroog boobu noonu mu ne axbaranaa Muhammad ibn Ah. fekk muy tudd càllalem ba ci abi zayd mu ne an isa bni umayla alfazaari an abihi mu ne xaraja xaalid bnu alwalid yastaaridu nnaas mu ne seydna xaalid bnu walid dafa génn di gaaral nit ñi ci xare yooyu fa sami sami'a adaanan lil waqti kaf fu mu dégge nodd ci waxtu wi mooy nodd ndax nodd shi'ar la shi'arul islam moo tax ba noddu dafa nekk symbole l'islam moo tax boroom xam-xam yi di wax naan bépp dëkk boo xam ne dañoo dëppoo ne dañuy bàyyi nodd dootuñ noddati loolu ré xalifaab jullit ñi day dem xaar ñoom ndax bàyyi gi ne bu bëri lañ ne dootuñ fi nodd Allahu akbar pour wax la fi mu toll saa bu déggee am nodd mu bàyyi bu déggul nag mu songu ñooñ mu ne fa lamma dana min al qawmi bi buzaaxa ba'atha Ukkaasha ibn Mihsan wa Thaabit ibn Aqram tali'atan amaama ya'tiyaanihi bil xabar wa kaana faarisayni Ukkaasha ala farasin lahu yuqaalu lahu rizaam wa thaabitun ala farasin yuqaalu lahu muhabbar. mu ne ki nga xam ne moom nag Seydina Xaalid dafa tegoon ñaari nit ñoo xam ne. ñooy nekk ci kanam di ko xoolal di ko baliser le terrain di ko xoolal lan moo xew ndax est ce noon bi parewul di leen embuscade at tawakkulu rek di dem muy seydina ukkaasha gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna ak kan ki nga xamante nii mooy Seydina Saabit ibn Aqram ku ci nekk nag mu ngi yoroon fas yu gaaw yoo xamante ne ay grand cavalier lañ Seydina Ukaasha mu ne fasab mu ngi tuddoon ar-Rizaam Seydina mu ngi woon ci fas woo xam ne mu ngi tuddoon al-Muhabbar al-Muhabbar ñu daal di daje ki nga xam ne mooy Taliha xam nga taliha bi bokkoon na ci ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi nga moom dana woon saab yonent la wal iyaadu billah wa axaahu salama ibnayil xuwaylid ñu dajeeg taliha ak frère am salama mu daldi dajeeg taliha ak freeram am di salama ñoom ñépp di doomu alxuwaylid ñaar ñi ah taliha wala tulayha bokkul ak kii non ki doon woote yonent nañ ko gis ca waa Yaman moom ak frère ñoom dañoo nekkoon comme li Seydina Thabit ak Seydina Okasha doonoon ngir Seydina Khalid ñoom noonu lañ doon defal seen ñoon ñi ngir xool ndax jullit ñi duñ leen kar voilà ah mu ne fan farada tulayxatu di tulayxa voilà tulayxa la ah bi ukaasha wa salama bi thabit ibn aqram falam yalbas salama an qatala thabit ibn aqram wa saraxa tulayxatu bi salama u'anni ala fa innahu qaatil dajeek mooy biñ dajee ñaar ñiy kooraakoor Tulayha ak Ukaasha Salama ak Saabit ibn Aqram waaye ak kiis lañu def Seydina Saabit ibn Aqram salama daldi koy faat mu des tulayxa mu des ak ki nga xam ne mooy ukaasha mu daldi yuuxu frère bi salama ngir mu ñëw dimbali ko ci kii ne ko siinoo damay rey ñu daldi ñoom ñaar ñépp fa karra salamatu ala ukaasha fa qatalaa jamii'an ñoom ñaar ñépp ñu daldi ànd rey ki nga xam ne mooy Ukaasha ibn Mihsan radiyallahu taala anhum ah Seydina Xaalid bi muy ñëw di avancé ak armée bi moom daal dañuy dox rek ñu jekk rek gis ci yoon bi noon Saabit ibn Aqram ñu daal di koy faat bat muy kii juge ci saawam loolu daldi di rëy lool ci jullit ñi affaire bi touché leen lool ñuy dox tuuti ñu daal di gis kooru Seydina Ukaasha moom itam mu nekk koo xamante ne nii dañu ko faat kon loolu lañu faate Seydina Thabit ibn Aqram ci zamanu Siddiq ci xare yooyu doon am te Seydina Xaalid ibn al-Walid daal di woon leen jiite kon radiyallahu taala an Thabit ibn Aqram wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waa kon xam naa tey dañuy yem noonu kon xare Mu'ta bi léegi nag dina ñëw ci suite bi riwaay imaam ibn Ishaq bi noonu la ko waxee léegi nag dinañ ñëw ci moom imaam ibn Ishaq ak yeneen riwaay yoo xam ne comme yu imaam al-Waaqidi ak yooyu xool keroog ak moom moom imaam ibn Ishaq yeneeni riwaaya ak euh, euh, lan mooy suitu ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta insha allahu taala